أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد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 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله تعالى شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح kon الإمام الحافظ النووي mu dikk ñun ci fi ñu yemoon ci chapitre 254 ci wax baabu تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان xadis bi mu jëwoon gis ci jotaay bi ñu génn booloon xadis numéro 1518 mu newoon وعن ابن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 tàbbi na àjjana mu ne rawaahu hadis bi solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa at rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet ñu ne la hadis bi <laughs> si si xadiis euh, bi nii xam nga tudd nañ ko dinañ la ko wax léegi waaw moom dong moo ko soloon al imaam Abu Isa at-Tirmidhi <laughs> voilà moom dong la ëskëy ngay wax mel ëskëy <laughs> waaw mooy moom dong mooy ki nga xamante ni moo ko solo léegi bi ñuy gis xadiis ba leen ko gisoon mooy xadiis mille cinq an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yadman lii maa bayna lahyayhi wa maa bayna rijlayhi adman lahul janna boobu bi ñuy tudd riwaay yi ci ñëw tuddaale woon nañ bii ne la boobu nag euh, du même saxaaba bi bii ci Seydina Abu Hurayra la moo nekk nii. mu ne kon imaamu Abu Isa ana naka la ko solo mu ngi koy indi ci kitaabu ak non moom amul kitaab abwaabu zuhdi an baabu maa jaa fi hifdil lisaan mu ne haddathanaa Abu Sa'id al-Ashajj te tuddoon nañ ko keroog fàttalikul sëriñ waa kutubu sitta bariwul lañ ko fiy tudd nag Abdallah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi Abu Sa'id al-Ashajj al-Kufi al-mufassir al yi rahimahullah génn ànd deux cent cinquante sept am nañu ne deux cent cinq après deux cent cinquante wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana Abu Khalid al-Ahmar mu nekk ñu nettali mooy Abu Khalid al-Ahmar di Sulayman ibn Hayyan al-Azdi Abu Khalid al-Ahmar al-Kufi al-Ja'fari rahimahullah génn àddina euh, année cent quatre-vingt-dix am na nag ñu ne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 Euh, ibn Ajlan moom saduq sauf que hadith euh, Abu Hurayra yi dafa jaxasoo ci moom te hadith bi ci hadith Abu Hurayra yi la bokk léegi an Abi moo ko jëlee Abu Hazim bi Salman al-Ashja'i al mawla Azza al-Ashja'i fàttalikul ñuy wax nga bañ koo jaawale beneen Abu Hazim bi nga xam ne moo soo woon hadithu Sahl ibn bi kooku moo doon Salamatu ibn Dinar al-Madani alors que kii moom mooy Abu Hazim Salman al-Ashja'i rahmatullahi ala al-jami' génn àdduna ci année ah, nekk siqa moom rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a moom nag an Abi Hurayrata moo ko jële mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne annahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man waqaahu allahu sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi daxala aljanna léegi ci la imaam at-Tirmidhi waxoon ci suuf ne Abu Haazim alladhi rawaa an Abi Hurayra ismuhu Salmaan mawla Azzata al-Ashja'iyya wa huwa kuufi wa Abu Haazim alladhi rawaa an Sahl ibn Sa'd huwa Abu Haazim az-Zaahid madani wa ismuhu Salamatu bnu Diinaar wa haadha hadiithun hasanun gharib voilà nii la ko mooy hadithun hasanun hada hadithun hasanun imaamu Tirmidhi imaam an-Nawawi lu mu andi hada wa qaala hada hadithun wa qaala hadithun hasanun sahih ñun li ñu am ci li nga xam ne mooy sunanu Tirmidhi mooy dane wa hada hadithun hasanun pas sahih mais gharib bu tumaranke xadis bi en tout boo xam ne bu wér la ndax am na léeg beneen xadisu salama bi euh, maanaam salama Sahl ibn Sa'd tey dëggal bi nekk loo xam ne shahid la ci moom wallahu taala aalam léegi ginnaaw lool kon xadis bi moom xadis bale daanaka lu ñuy wax sauf que fële woon ku ma garantil man takaffala lii ci yeneen riwaaya waaw képp koo xam ne ak man xafiza képp koo xam ne wattul na ma li nekk diggante ngaamam yi mooy làmmiñam bi mu sàmm ko ak li nekk diggante tànkam yi muy pëyam maa ko gaara ma garantil ko àjjana mooy lii rek mooy képp koo xamante ne borom bi moo la fegal ndax nit ki manula garanti loolu wattu loolu lu dul ci ndimbalu yàlla ndax laa xawla wala quwwata illa billah jeex na <laughs> nit ki amul kàttan def lu baax amul kàttan jañ lu safaan waaye amul ay pexe laa xawla amul pexe xëcc njariñ waaye amul pexe jañ lor lu dul di ko jaari ci yàlla kon ki nga xam ne dëgg-dëgg moo lay jàppandal tawfiqal la ci nga mën a garanti mën a wattu say cër hmm? wa uxaya dabital xawaasi hmm? nekkal saamu sabas mbokk koo xam ne da ngay eh, takk te wattu la sens yi waaw leen ci jublu nag mooy albatna wamaa xawaahu ak albatna wamaa waalaahu waaw mooy bopp ak la ko wër say bët nanga ko takk ba doo ci xool lu neex yàlla lu naqari yàlla nga gëmmu ci ah sa bakkan del xeeñtu lu neex yàlla waaye nekk di renifler parfum xale yu jigéen ñi nga xam ne kenn daganu la ci wala yaabi billah loolu lu garaaw la loolu moom bokk na ci façon njaaloo yi voilà gu ndaw la nag waaw <laughs> wala ngay xool yooyu yëpp c'est interdit wala jabaru jàmbo yi wala yaabi billah te yow man nga am war ak boo amul yëpp ñoo ci yam yoonu côté xeeñtu gi walla it ngay fóon ñoomin quinze di quinze <laughs> eh, jël jëfandikuwaay yu bon yi ci ñoomin eh, yi ñuy def ci bakkan bi ko xëcc di ci quinze mu la yóbbu fu sori ci xeesu yàmbaay xeetu yàmbaay ak drogue yi loolu it dafa xaram voilà ainsi de suite léegi sa làmmiñ nag mooy nag na nga ko sàmm te loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi wal amru bi hifzil lisaan mooy yeneen saa salaam ne man waqaahu allahu sharra ma bayna lahyay mu tàmbalee loolu képp ku yàlla fegal préserve la mbonu li nekk ci diggante ñaam yi ah fa sa bëñee di saxe diggante boobu la ne seen biir seen diggante ci lu muy làmmiñ ma kooku moom nga koy tukkee waaye xool li ñu yom imam du battaal doon wax tamit naan mooy euh, lekk lu bon mbon gi di di di lu bon di di di ñam lu bon waaw ay ne sommelier nga yow <laughs> yow yaay ñam vin yi ndax vin yi ban moo ci gën a tedd ngir nga joxe ay point ci jury bi nga bokk wala iyaazu billah yaay yaay ñam façon beer yeeg sangara yeeg yooyu wala ci lu xaraam nga koy def loolu yow sharra sa làmmiñ daal di woo koy mooy borom bi seetaan ci naatu ku mu ci fegal nag ndax yërmandeem al mahb ak li nga xam ne mooy mbonuk li nekk diggante ñaari tànkam loolu taxawoon nañ ci da ngay dellu ci xadis boobee ci njaaloo lépp lu ci yóbbe borom bi sagal la lool ba nga mën a takk tubay yow sa góor gi waaye it waxoon naa la jigéen ñi it léegi moom ñu bari tubay la ñuy so <laughs> nga mën a en tout cas takk <laughs> kooku moom daxalal janna day dugg àjjana loolu mooy lazimu ku def li li takkook loolu moom mooy loolu wallahu taala alam al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu tekki xadis mille cinq cent vingt mu ne waan Uqbata bni Aamir radiyallahu anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallahi man najaaka qaala amsik alayka lisaanak walyas'aka baytuk wabki alaa xatii'atik rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu nawawiyu rahimahullahu ta'ala mu indi hadiis bi mu ne waan Uqbatu bnu Aamir fay quelle est la différence entre Uqbatu bnu Amr <laughs> nag bi nga dee di ay attroupement dong waaye xam nga ne nag ah baaxe nga ko rek fàttali ma ko ah, man de yow de yow koo fàtte wu <laughs> ko jàppoon ma koy fàtte waay <laughs> waay waay non Uqbatu ibn Amr mooy bokkul ak Uqbatu ibn Amir Uqbatu ibn Amr mooy Abu Salama mooy Abu Mas'ud Uqbatu ibn Amr al-Badri al-Ansari Uqbatu ibn Amir mi mooy al-Juhani voilà mooy al-Juhani bokkoon ci waa xam nga keroog fàttaliku naa euh, ibn Salama ak ibn Zayd liñ ci doon wax ba maanaam keroog am na luñ ci doon wax mooy Hamad ibn Salama euh, Hamad ibn euh, Hamad ibn Salama ah ibn Dinar Hammad ibn Zayd ibn Dirham ñaar ñooñu euh, lañ doon wax foofu la woon foofu laa <laughs> ne Hammad ibn Salama en ku baax la woon jaamukatu yàlla bu mag taroon ci waa ahlul bidaa'i wal ahwa ñoom ñëpp basar lañ dëkkoon tey contemporain lañ woon kenn ci moo gën moo mag Hammad ibn Salama mais bu dee ci wàllu côté xadiis Hammaad ibn Zayd moo gën a dëgër moo tax imaamul Buxaari day sukkandikoo ci moom alors que Hammaad ibn Salama fu mu ko indi mooy du cosaanu téereem bi waaw kay mooy bokkul ci ñi nga xam ne ci cosaanu téere ñu ñi muy sukkandikoo mais mën na ko indi nag mu taabaa mais mu indi ko mais indi keneen koo xam ne mooy gën a dëgëral loolu voilà ta alors que imam muslim moom daa jële ci moom waayow moom moom daa étalé wu ba doyal parce que dafa dëgër waaw c'est vrai que moo ko gën a dëgër mais bu dee ci wàllu baax euh, moo tax boroom xam-xam yi am ku doon wax naan ni dirham <laughs> ni dinaar ëpp doole dirham noonu la Hammaad ibn Salama ibn dinaar féetee kaw Hammad ibn Zayd ibn Dirham voilà mais loolu mooy ci wàllu ci yàlla teg mbaax waaye bu dee ci wàllu dëgër ci wàllu xadiis Hammad ibn Zayd kooku moo gën a dëgër wallahu taala ahla loolu la woon kon Uqbat ibn Amir Uqbat ibn Amr mooy Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri kii nag mooy ah, Uqbat ibn Amir al-Juhani rahimahu radiyallahu anhu annahu qaala neena qultu damaa wax ya rasulallah waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hmm? man najaa waaw lan mooy ak mucc nga fan yii ñu ngi ko doon wax dafa yi yén lan mooy ak mucc qaala yonente bi alayhi salaam ne ko amsik alayka lisaanak téyel wëlif la lépp loo xam ne wax la wëlif wax ju yàq ak lu baaxul ak lu sayoon newul li sa làmmiñ na nga ko garder ci yooyu wal yasankata na la yaatu ci yow na la doy te yaatu ci yow baytu ko baytu ko sa kër waaw gis nga sa na la doy pour nga nekk fa di jaamu yàlla bu àddina bi yàqoo waaw waaw jarul foo ne grand place bu ne xew bu ne mbir mu ne ñu gis la yemal sa kër na la doy waaw wal yasaaka baytuka waaw mooy loolu lépp loo xamante ne yemal foofu jaamu yàlla yang fay def nga def ko foofee ci ay xalwaat ak yooyu ak tamit di dellu ci sa borom wab ki ta del jooy ala xati'atika ci say ñaawtiif yi nga def say bàkkaar na la doy sukk waaw boo ci jooy nag daa du lay puusa moo nga rëccu waaw an nadamu ala ma faat wan niyatu da ngay rëccu li jàll waaye am yéene que duma ci duggaat de ah di ko ñaan yàlla te mu dëggu ci man li des ci sama dund voilà loolu la mais pas bon ay yonaata yooyu wanaa ko wax nii rek déedéet mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi di al imaam Abu Isa at-Tirmidhi mi solo xadis yi ñu génn yëpp doo seetlu moom moom la mu ne xadis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo ko solo ñu la imaamu Ahmad jiitu woon na ko ci te riwaaya imaamu Ahmad yi nag bon ñaari njëkk yi ndax ñetti bërëb la ko yooyu ñooy leeral Uqbatu ibn Aamir wa fil xadiisi qissa <laughs> loolu la boroom xam wax buñ la xadiis bi daa am na benn nettali bu mu àndal quoi <laughs> léegi nañ jël comme rawaahu at-Tirmidhi nañ après ñu wax la qissa googee nettali boobee mu àndal mooy xadiis bi ñuy mooy lan insha allahu kon al Ahmad moo ko indi woon ñetti bërëb ci lu jiitu imaam at indi ko benn bërëb rahmatullahi alayhi gis nga hadith yi gis fan yi yëpp ci buntu bi la leen indi baabun abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi hifdil lisaan waaw mu ne haddathanaa Saalih ibn Abdillah mu ne nettal ñu suñu sëriñ bi Saalih ibn Abdillah bi ibn Zakwaan al-Baahili Abu Abdillah at-Tirmidhi ba pare dëkkoon fi nga xam ne mooy Baghdad al-Baghdad alhamdulillah al-Baghdadi rahmatullah alayhi am nañu ne bon deux cent trente et un la gën la génnaan am nañu ne deux cent trente-neuf am na ay wuute nag rahmatullah alayhi nekkoon siqa rahmatullahi alayhi qaala haddathana Ibn al-Mubarak mu nekk ñu nett moo Ibn al-Mubarak di Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi waaw ibn Wadih lañ doon wax ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi borom kitaabu zuhd borom xam-xam bu rëy bi rahmatullah alayhi gane addina cent dix-huit génn addina cent quatre-vingt-un rahmatullah alayhi ha imam at-Tirmidhi a taxawal ma ñëw indi la beneen càllale mu ne wa a Suwayd mu ne nettal nañu te nettal nañu Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusani si ba a ci sha gis nañ ko fan yi tamit gane addina cent cinquante à peu près addina deux cent quarante rahmatullahi qaala mu ne axbarana ibnu Mubaarak ah, ibnul Mubaarak ñu ñëwaat ci ibnul Mubaarak léegi nag foofu ñu dellu nag mu jël ñaari càllale yi an Yahya ibnu Ayyuub ñu jële ci Yahya ibnu Ayyuub al-Ghafiqi Abul Abbaas al-Misri al-Ansaari mawlaahu génn àddina la 168 eh, am na ay wuute nag rahmatullahi alayhi moom Suwayd mi nekkoon Abdallah ah, ibnul Mubaarak am du laaj mooy kan non <laughs> la hawla wala quwwata non ko moom kenn du laaj naan bon yow est ce que moom dëgër na non thiqatun sabtun faqihun alimun jawadun mujahidun jamaat fihi jumiat fihi xisaalul xayr <laughs> la imam awal haafid hajar wax ne ku dëgër ngo sax dëgg dëgg faqih borom diggaa koonu fiqh ci diine ji aalimun boroom xam-xam jawaadun tabe lool mujaahidun te jihaadkat la woon da doon dem ci toolu xare yi koo kii daal dajana mbooleem qualité yiw yi yiw yëpp na ko allahu akbar loolu dul simple <laughs> kooku moom taxul ñuy wax an Yahya ibn Ayyub mu jëla ko ci Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi moom saduqun rubbama yukhti ku dëggu la léeg mu juum an Ubaydillah ibn Zahr moo ko jëla ku naan Ubaydillah ibn mawlaahum al afriqiyu al kinaaniyu rahimahullahu ta'ala moom saduqun yuxti'u la wax Allahu akbar waaw mu ngi noonu rahmatullahi alayhi afriqi nag boo ko déggee ñu koy wax mooy ko de continuer ah an Ali ibn Yazid mu jëla ko Ali ibn Yazid ibn Abi Hilal al-Alhaniyu ad-Dimashqi rahimahullah Abul Hasan ni nano Abu Abdil Malik moom mi nag da'if la voilà moom imam Taqrib borom Taqrib at-Tahdhib dana da'if la génnaat na côté la cent yi jàpp ay cent onze jàpp cent dix-neuf rahimahullah moom mi nag wérul voilà léegi an Ali ibn Yazid an al-Qasim mu jël al-Qasim ñu tal mu gudde mu jël al-Qasim ibn Abd al-Rahman ash-Shami Abu Abd al-Rahman mawla Ali Abi Sufyan ibn Harb al-Umawi moom saduqun yawrubu kathira mu ne kii ku dëggu la waaye nag daa bari la muy tumuranke ay ay nettali moom 112 euh, la génn àddina léegi an Abi Umama mu jël ko ci Sayyidina Abu Umama di Sudayy ibn Wahb ibn Amr ibn Amir ibn al-Harith lii al-Bahili saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam gane àddina hmm, euh, laata hijra bi am ñu ne non vingt trois ans avant la muy saxaaba boo xam ne bu siiw moom nag moo ko jëlee an Uqbat ibn Amir muy riwaayatu saxaaba yi naan saxaaba mooy benn saxaaba moo ko jëlee ci beneen saxaaba Amir ibn Abs al-Juhani Abu Hammad ñi na Abu Su'ad ñi na Abu Amir ñi na Abu Amr ñi na Abu Abs ñi na Abu Asad al-Juhani al-Misri yu génn àddina la 58 am nañu ne noonu la 60 nekk moomi sahaaba bu siiw radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallah man naja qaala imlik hmm? alayka lisaanaka walyasaaka baytuka wabni wabki ala xati'atik haaza hadiisun amsik ñoo amsik la ñoom fii imlik parce que amlik am nañu naan amlik mais amlik euh, rubaaya bi am nga euh, amlaka yumliku loolu euh, fii lim gën a doon mooy sulaasi bi comme li boroom kii di wax tox mooy sharif bi al mubaarak fuuri rahimahullahu taala mu mu ngi wax loolu quoi naan az-zaahiru min haythu al-ma'na huwa amlaka min ath-thulaathi al-mujarrad waaw mooy te loolu bu boobaa imlik ngay wax mooy bu dee li feeñ ci kii bi parce am na ñoo xam ne dañ am ne amlak la am amlik nga xam ne hamza bi da koy maas mooy mooy mooy mooy hamza bi da koy indi alors que mooy hamzatul qat'i am ñoo xam moom nag daa gis ne hamzatul kii la wasli la mooy bu boobaa ndax nda moo tax mu ne az-zahiru min haythu al li feeñ daal ci côté maana bi mooy euh, imlik min as-sulaasi joge ci mooy verbe trilitère bi ma la ka au lieu de ñeenti kii la ruba'i la voilà mu ne wa am la ka min baabil if'aal fala yastaqimu maanaahu huna illa bi takalluf mu ne kanta boo ko naree tekki am la tamu ci baabu ifaal moom buntu ifaal comme imlak moomel moomale loolu fala yastaqimu loolu moom jubut maanaawu maanaawam huna fi illa bi takalluf lu dul nga yàgg ci nga def ci ay coono yoo xamante ne ngay sonal ci loo xam ne daanaka résultat ba nga ci bëgg sax doo ko ci am alors que boo nee lik hmm, boobu mooy moomal alayka tiil lisaanaka sa làmmiñ wal yasaakata na lay yaatu doy la baytuka sa kër wab ki ta nga jooy ala xati'atik hada xadithun xasan nii la ko imam at-Tirmidhi indi léegi nag nañ xool wa fil xadith qissa lu tax ñu wax ko al imamu ahmad ñaari i nettale mi njëkk Seyna Uqbat ibn Amir bon nañ bañ a wax càllale bi ngir bañ a yàgg fii bon léegi bon hadith bi nag hadith bi hadith la boobu boo gisee càllale bi yaa fii problème quand même ndax Ali ibn Yazid da'if la voilà Ali ibn Yazid al-Bahili nii moom da'if la comme ni ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar waxe voilà moo tax fii hadal hadis moom fii problème waaye mu ne kon mooy comme foofu rek ndax imaam Ahmad dina haddathana Abul Mughira qaala haddathana Mu'aan ibn Rifaa'a qaala haddathani Ali ibn Yazid mu ñëwaat an al-Qaasim an Abi Umaama al-Baahili radiyallahu anhu an Uqbata ibn Aamir an Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhumaa annahu qaala laqiitu rasuulallah déglu mu ne laqiitu damaa dajeek rasuulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fabtada'tuhu faaxastu bi yadi mu jëkkërlante téye loxoom jàpp loxo yoneen saa sallam qaala nee yow ndawal yolol saa man naja ma najaatul mu'min lan mooy eh, sauvé wuk lan mooy waral te lan mooy sauvé aji ngëm yàlla ji nee bi ma ko laaj yolol qaala mu ne ma yaa Uqbatu yow Uqba uhrus lisaanak gardeel ko ci xiraasa lisaanaka sa làmmiñ ko garde ci lépp lu yàllay tere ak loo xam ne dalay jëme ci lu yàlla tere wal yasanka dana yaatu ñeel la baytu ko sa kër wabki tana nga jooy ala xati'atika sa ñaawteef yooyu am na uhrus ah, riyaad bi amsik bale imlak léegi mu def mu ne summa qaala sayyidina Uqba ne summa laqiyani rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ginnaaw yeneen saa sam dajewaan ak man beneen yoon waaye cette fois ci fabtada'ani fa akhadha bi yadi yeneen saa sam njëkk njëkkante woon njëkk jàpp sama loxo fa qaala mu ne ma yaa Uqbata ibn Amir mu ne ma yow Uqbata di doomi Amir alaa u'allimuka xayra salaasi suwarin unzilat fi tawraati wal injiili waz zabuuri wal furqaanil aziim ndax du ma la xamal ñetti saar yoo xam ne wàcc nañ leen ci tawraat yi gën yu gën ah ci tawraat ak injil ak zabuur ak furqaan bi nga xam ne mooy liy tàqal al azim bu màgg bi qaala nee na ma ne ko qultu balaa ma ne ko ah yéneen san san ah kay ja'alani llahu fidaak yal na boroom bi def ah def ma loo bëgg bu dee man ngir nga jote ci mooy man sama bakkan naaw <laughs> man ñàkk saa bakkan yàlla sama ko yàlla defal nangul ma loolu jënde naa la saa bàyyi sama lépp jënde naa la sama bopp sax yàlla na ma ko yàlla defal qaala mu ne fa aqra yi mu ne ko kon fa aqra ani mu ne yeneen saa sam jàngal ma saar yooyu muy wax lii nag ci wàllu surtout musluwaay tamit yooyu comme niñ ko gisoon ci euh, côté daawaat yi euh, léegi mu ne qul huwa allahu ahad mooy suratul ixlaas wa qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas ak qul a'udhu bi rabbin nas muy ñetti saar yi nga xam noonu la ñuy al mu'awwizaat bu ñu al mu'awwizaat tay ni mooy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas waaye bu ñu al mu'awwizaat qul huwa allahu ahad ci la nee na kon yii nii mooy yi gën yi ñu wàcce ci injil zabur ak furqaan al azim mu ne ma summa qaala ginnaaw yeneen saa sallama yaa uqbatu laa tansaahunna damay uqba ñetti saar yi bu leen fàtte mukk waaw mooy di leen jàng tamit di leen naxar wala tabitta bu leen bàyyi wala tabitta bul fanaan laylatan hatta taqra'ahunna gis nga mooy pour musluwaay tabul nelaw bul passé benn guddi lu dul nga jàngale waaw mu gisoon nañ bokk nañ ci nga xamante ne doon na ko digle moom yeneen saa salaam ci wàllu musluwaay xaala Uqba nee na xaala euh, Uqba mu ne Uqba ne summa ginnaaw gi radiyallahu anhu laqiitu rasulallah ma dajewaat ak yeneen saa salaam beneen yoon fabtada'tuhu bii nag mu njëkkalaat ko comme mu njëkk ba fa axastu bi yadihi ma jàpp ci loxoom fa qultu ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla le saasam axbirni bi fawadilil a'mal yeneen saasam dooma xabaare maa ngi lay ñaan nga xabaare ma ci gën ci jëf yi fa qaala mu ne ma ya uqbatu ya uqba silman qata'ak waaw jokkal képp ku la dog wa a'ti man haramak képp ku la xañ nang ko jox bul ne xañ na ma tay mu deede <laughs> ba ma soxlaa ma ñëw ci moom mu ma maa dimbali mu mu mu mu mu naj tey moo soxla tey mu deede tey laa koy fëgg waxuma la kii kii kii yooyu lui rendre sa de sa pièce mu xam dara du ko fi jële mu ne déet wa aati joxal man xaramaka ku la xañ waaw waaye waroon na idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun hamim waaw ndax wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a lu ñaaw ak lu rafet tolloowuñu te niroowuñu ci benn fànn kon ahsan deel gañe lu ñaaw lay def lu gën a rafet gis nga boo yàggee def la ki gën a nekk sa noon day mujj nekk sa copain que sa xarit boo xam ne bu tar jër lay doon ci sopp gum lay sopp nekk ko am day méngoowaale ngeen di nekk ay xarit ay copain creuse kon mu ne ko sil jokkal man qataaka ku la dog bul ne man daal ku may woo laay woo ku may seet si laay seet si ah ku may nemmeeku laay nemmeeku ku ko defalul yéeguma la tippewuma la voilà déedéet loolu du jaay fulla déedéet fulla mooy def li yeneen saa salaam digle sil dag jokkal man qataaka ku dog wa ati joxal man xaramaka képp ku la xañ waaw waaw wa a'rid am man zalamak képp ku la tooñ nag du mooyu ko voilà du mooyu ko du mooyu ko waaw <laughs> du mooyu ko waaw du mooyu ko waaw mu ngi noonee kon nii la ko indee fii li woon xadiis ñu gudde beneen bi am na loo xamante ne nii euh, Farwa ibn Mujahid ci beneen yoon la jaar waaw beneen yoon la jaar bu dee nag yoon bii nag waaw yoon bii day baax moo tax xadiis bi yoon bii mooy tax xadiis bi bu dee càllale biñ ci am ñun bu doon bu imaamu Tirmidhi bi kese moom loolu wérul ak imaam Ahmad biñ génn mais bii daa wér imaam Ahmad ci musnadu Shaamiyyiin la ko indi balay hadiis Uqbata ibn Aamir al-Juhani mu ne haddathanaa Husayn ibn Muhammad mu ne nettal na suñu sëriñ di Husayn ibn Muhammad di Husayn ibn Muhammad Husayn ibn Muhammad rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a ibn Bahraam at-Tamiimi al-Marwazi al-Baghdaadi al-mu'addib al-mu'allim rahimahullahu ta'ala génnaat ne deux cent treize rahmatullah alayhi moom thiqa qala haddathana ibnu Ayyash mu nekk ñu nettali mooy ibnu Ayyash Ismaïl ibnu Ayyash euh, al-Anasi al-Himsi al-Azraq euh, moom ku dëggu la nag ci riwaaya yi muy jële waa ñoñam te gis nga fii riwaaya waa Sham la waa Hims la waa Sham génn àddina la cent deux mooy foofu dëggu na fa rahimahullah an Asid ibn Abdirrahman mu jël ku ñu naan Asid ibn Abdirrahman Abu Muhammad al-Khassami ash-Shami gis nga Ramala hmm, ci Palestine euh, yal ko borom bi delloo ci génn ci loxo yahuud yu yées yi wal iyaadu billah génn àddina la 144 am na nag ñu ne 134 newoon kon gis nga fii hadis bi ni mu demee. an Farwat ibn Mujahid al-Lahmi mu jëlu ko moom ci kuñ naan Farwat ibn Mujahid al-Lahmi mawlaahum euh, al-Filistini gis nga ñi muy euh, kii la càllale waa Sham moom kañ la gane adna kañ la génn adna dajuma ko mu nekk moom koo xam ne euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na mukhtalifun mukhtalafun fi suhbati boroom xam-xam dañu wuti ne est-ce que di ñenn am ñu ne noonu taabi'i la woon mais eh, ku jaamukatu yàlla bu mag la woon mu ne wa abida imaam Ibn Hibbaan mu ne wa kaana mustajaaba da'wa na koo xamante ne nii ginnaaw bi mu ko tuddee ci atba'u taabi'iin ci téere nangu woon aji nangu woon ñaan al-Bukhari nag rahimahullah dane kaanu laa yashukkuuna annahu min al abdaal mustajaabu da'wa <laughs> dane boroom xam-xam ñi ñi dundoon ak moom te xam loolu parce que tamit attention loolu du ñëpp ko xamaa <laughs> luy abdaal yi la abdaal yi xeetu awliya u lañ bokk nañ ñu gën a kawe waaw ñu gën a kawe kawe kawe kawe am na xadiis yu koy wax voilà seen euh, mbir euh, ñoom ñi mu ne moom moom ñi sikki sàkkoon yoon la ci ñooñ la bokk nekkoon aji nangu ñaan waaw kon gis nga càllale bi an Uqba moom mu jëla ko ci Uqba ibn Amir mooy càllale bi yëfa wér moo tax lii moo tax xadiis bi ñu nekk mu wéran ah. voilà am naa imaamu Tirmidhi la shakka looloo tax mu ne wax a ah, mu la bu xasan taala alam mu ne nag Uqba ne annahu qaala laqitu rasulallahi mu ne ma yaa Uqbatu yaa Uqbata ibn Amir sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak mais damaa dajeeg moom mu ne ma yow Uqbata ibn Amir jokkal ku la dog joxal ku la xañ jéggalal koo xam ne daf la tooñ qaala thumma ataytu rasulallah sallallahu alayhi fa qaala li yaa Uqbatu ibn Amir maanaam yaa Uqbatu bale yaa Uqbata ibn Amir yow Uqbata ko benn beneen ibn Amir hmm? imlik lisaanak wabki ala xati'atik wal yasa'ka baytuk baytuk waaw mooy li xadis bi ñu nekk di wax qaala thumma laqiitu ma dajewaat ak moom beneen yoon fa qaala lii mu ne ma yaa Uqbata ibn Aamir alaa u'allimuka suwaran maa unzilat fi tawraat wala fi zabuur wala fi injiil wala fi furqaan fii mu yokk ci zabuur mislahunna ndax duma la xamal saar yoo xamante ne wàcce wuñ ci tawraat ci zabuur ci linjiil tawraat seydna muusa zabur seydna daawud injiil bu seydna isa wala fil furqaan du jaagante ne lii nga xam ne mooy alquran bi nga xam ne mooy taqale diggante dëggëg ñeen eh, wàccewuñ misluhunna lu mel ni ñoom laa yatiyanna alayka laylatun illaa qara'tahunna fiihaa bu la benn guddi dëkkal lu nga jàngaleen qul huwallahu ahad qul a'uuzu bil falaq wa qul a'uuzu bin naas qaalan ko moom ko ne famaa atat alayya laylatun illaa qara'tuhunna fiihaa mu ne moo tax depuis boobu benn guddi du ñëw lu dul ne dinaa ko jàng voilà ci guddi wa haqqa an laa ada'ahunna ma jàppe depuis ma ko ne saa saa ma jël ko loo xam ne laazim la waaw dafa loo xam ne dama ko chargé wu sama bopp farataal ko sama bopp mel ne àq bu tegu sama kaw ne duma leen ba faw waxoon nañ ne saxaaba lu leen yoneen saa sa masuna dénk yu mel nii moom jamais ñu ba ko bu ñëwee sax ba am diir boo bés boo xam ne mënuñu ko def dañ koy fay waaw duñ ne bon amoon naa ngànt déedéet dañ naan dañ koy fay Allahu akbar kon mu ne wa an la adaxoon na wa qad amarani bihinna rasulullah sallallahu alayhi wasallam te li mooy li ma doon wax sànq mu jàpp ne lii moom dafa nekk ak boo xam duma leen ba mukk fekk te muy parce li tax yoneen saa sam moom ma leen digal mu ne wa kaana Farwatu ibn Mujaahid nee na nag Farwatu ibn Mujaahid mi <laughs> imaam al-Buxaari nekk sikki sàkk wuñu woon na ci labdaal yi la bokkoon rahimahullah radiya anhu mu ne nekkoon na idaa haddasa bi haadha al-hadiis yaqul bu ma soona nettali hadiis bi da ciy ne ala waaw ay way man yéemu naa fa rubba man laa yamliku lisaana bariwaana ñoo xamante ne koo xamante ne maîtriser wul làmmiñam teewul làmmiñam aw laa yabki ala xati'ati te du jooy ci ay bàkkaari boppam moom yu ñeneen ñi lay xool waaw mooy fàttalikul xadiis bi gisoon bi bële weesu te Seydina Isa nga xam ne fi euh, Ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam doon wax naan bu leen xool bakkaaru mel nit ñi mel nay arbaab waaye xool leen seeni bakkaari bopp ngeen mel ni ay jaam <laughs> voilà loolu mooy yoon mais gaa yoo xam ne daaj ko mooy bi ñuy gis hadis mille cinq cent dix-huit bi la tuksirul kalaama bi ghayri dhikrillah xam nga lu mel noonu imaam Maalik dana jot na ko ci Seydina Isa ibn Maryam alayhim assalaam alayhim alayhim assalaatu wassalaam kon loolu bàyyi ci xel mu ne yoo xamante ne aw laa yab ki ala xatiyati nga gis koo xam ne bariwaana koo xam ne woo seulement lu téy làmmiñam du jooy ci bàkkaari boppam ñaaw téy fi boppam ndax gisuleen moom pour ñoom ñeneen ñee takk ñoo sal dañoo tilim moom nag moo clean mooy modèle wala yasaxohu baytu te këram doy ko voilà mooy au lieu këram doy ko ngir mu ci jaamu yàlla nekk loo xamante ne nii mu bañ a xat ci moom ba lépp loo xamante ne lu mu soxla mu koy uti feneen te mu mënoon ko am ci kër gi te foofu mu fay muy muy gaaral boppam ci ay fitna loolu au mu def ko mu nekk di sonal boppam ci yoo xamante ne nii mooy feneen voilà <laughs> mu ngi noonu takkool ak sa kër na yaatu ci yow waaw mu ngi noonu waaw <laughs> waaw hada zamanu zamanul lu firaari wa zamanu luzumi lil buyuti waaw mais nag buyut yooyu wax nañ la boo fa nekkee na la xam nañ fa nekk de mais bu dee buyut ci yow yaa ngi ci télé bi lépp luy xew ci monde bi ci yooyu yaa ngi ci waaw benn télénovela série du la raw yow moom de toute façon yaa ci génn léeg-léeg ci génn sax moo la tane walla <laughs> walla yaazu billah <laughs> walla yaazu kon lii la ko Seydina Uqba fii waxe Seydina Farwa ibn Mujahid radiyallahu anhu daal di ci yokku li kon xadis bi ginnaaw biñ gisee taxrij bi noonu walillahi alhamdu wal minna mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy kon di wax ci xaraamal jëw ak seeguñ ci wala amru bi xew hifdil lisaan digle bi nga xam ne moom la ñuy digal nga wattu sa làmmiñ mooy wattul sa làmmiñ kon imsik alayka lisaanak teel salaam moom la njëkk waaw dala sa kër doy sa mbiru bopp ak fa nga xam ne mooy sa jaamu yàlla ak nooy nooy yëwé na la sa bopp wabki ala xati'atik loo jaamu yàlla jaamu yàlla nag bul dugg say xalwaat toog sa kër ak di def ay jaamu yàlla génn na xeeb ñépp déedéet yow xamal ne loo def def def am na ay taq-taq ay yoo xam ne ay manquement ak yoo xam ne rëcc rëcc yooy def kon nag jooyal ci lool loolu na la doy préoccupéwul ci lool ngir xool noo koy faje nooy amee euh, maghfiratallah njéggalug yàlla waaw rëccu ci tey ñaan borom mañ la cee delloo te ngay jël say matuwaay ndax fekku dimaa di fexe loolu nga mañ cee tollu euh, tabbiwaat loolu mu ne nekk la mu doy la projet moo gën waaw ku mus loolu moo lay doy noonu la yeneen saa saa jox comme conseil Seydina Uqba jox ko tamit mi nga xamante ne ginnaaw moom mbooleem mbindeef <laughs> yi ah kon nag nañu borom bi dimbali ci téye sunu làmmiñ dañu xam ne jàngale dañ jàngale xataa ci biti eh, damaa dajeeg moom yeneen ci loxoom beneen bi moom mu jiitu téye sama loxo beneen bi noonu waaw ndax affinité boobu nga xam ne moom yeneen saa amoon ak saxaaba bi bañ ñeme ko te du ñeme yabaate voilà. loolu tamit lu am solo la wallahu taala alam ak tamit di commencer di jàngale ginnaaw bi mu ko laajee mu laaj la leen yow nga tontu lool waaye yokk ko leneen waaw ginnaaw gi bi mu ko laajee ay man na jaa après mu na ko est ce que duma la xamal yow wax ba saar yoo xamante ne wax ko lii loolu tamit daa am solo muy bonus boo xam ne bu am am solo